kon bu soobee borom bi tabaaraka wa taala tey ñu jël saar bi nga xam ne moo mujj ci juzu bi ci wàll wi ñu nekk ci yoon comme ni ñu ko waxe woon ba ñu ko doon ubbi këne fi nga xam ne foofu lañ ci waroon a yem moo doon fi nga xamante ni nii fi juzu bi yem mooy ci laaya fanweer bi ak benn waaye dañ ne woon dañuy jël boppu saar bi yépp di suuratul ahzaab fa lañuy tàmbalee inshaa allahu taala al ahzaab moom lan lay tekki ak lan lay wax fii loolu inshaa allahu taala comme niñ defoon ci saar bi mujj suuratu saba biñ gisoon dañuy bàyyi ba àgg fi ko alquraan di waxe ci saar bi ci biir saar bi ñu leeral foofu daal di ciy taxaw ak tuut ndax day wax tamit ab xare boo xamante ne nii yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci xareem yi noonu lu tudd muy al ahzaab ñu ngi koo xamit ci suuratul xa mooy ci kii <clears throat> mooy xareb xandaq mooy al ahzaab loolu lépp dinañ ci ñëw ak al ahzaab nga xam ne mooy plurielu xisb ay kuréel ab kurél pluriel bi mooy mbooloo bi mooy kuréel loolu insha allah nañ bàyyi ba àgg foofale saar bii nag moom mu ngi wàcc madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam di wax nag mooy saar bi mooy saar la boo xam ne comme niñ ko jëlee nag ci seydinaa ubay ibn ka'b comme ni nga xam ne noonu la ko doom al imaamu ahmad di abdallah ibn ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi ci zawaid yi mooy yi nga xam ne moom la yokk ci téere baayam de ci musnad bi muy al musnadu imaam euh, euh, ahmad na ko noon al imaam an-nasaa'iyu rahmatullah alayhi ahmad ibn shu'ayb abu abdirahmani rahmatullahi alayhi soloo na ko ci as-sunanul kubra foo xamante ne mu jaar ci seydina ubay ibn ka'b taalibi la woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne saar bii de dafa nekkoon saar boo xam ne mook suuratu kële mook mook suuratul baqara daanaka ñoo tolloo woon waaye ci ci ci guddaay waaye suñu boroom da ko wàññi am yu bari yu mu ci génne yoo xamante ne nii ba mu toll nii nii nga xam ne noonu la toll ci ñun te bokk na ci laaya yoo xamante ne nii mooy mu ngi ci woon comme laaya bi nga xam ne moom la mooy aayatu raj mi lañ koy tuddee mooy laaya bi nga xam ne mooy wax ne ki nga xam ne dafa sangewu masoon a sëy même bu doon ne téeméer dafa sëyoon 1980 waaye mu tas moom mësoon naa sëy mu tas toog ba deux mille cinquante sëyaatul waaye mu njaaloo kooku moo ku nekkoon ci buumu sëy njaaloo benn la kooku la kooku noonu moom la ñuy wax ki nga xamante ne nii mooy aayatul raj mi ku mel noonu mooy ci sharia koo xam ne réewum l'islam sharia lañ fay doxal kooku bu njaaloowee fekk mësoon naa sëy même bu dee tas na même bu nekkul ci buumu sëy kooku àtteem mooy lañ koy xaañ ay xeer ba mu faatu laaya boobu doon leeral loolu ci saar bii la nekkoon waaye dañ koo yëkkati comme ni ko kon Seydina Ubay leerale suñu boroom doon ci wax naan ash-shaykhu wash-shaykhatu ida zanaya farjumoo farjumuhuma albatta nakaalan min allahi wallahu azizun hakim lool ab aaya la boo xam ne ci alquran la bokkoon waaye suñu borom comme li mu wax rek moom mooy génn ci alquran lu ko neex di ci def lu ko neex kon nag loolu la ash-shaykhu suñu borom doon wax ne ash-shaykhu mooy ash-shaykhu fii nag tekkiwul pa mooy ki nga xam ne rek mooy mooy majeur na voilà góor ki nga xam ne majeur na mooy tollu na foo xam ne fu muy denc la ba ni muy nekk mag mooy foofu yóbbu bu màggee daal ba man a tenc wa shaykhatu ak ndaw si nga xam ne mat na ci dugg ci néegub sëy kooku ida zanaya ñoom ñaar bu ñu faa bu ñu bu ñu bu ñu njaaloowee farjumuhumal batta na ngeen leen xaaj ay xeer ba ñu faatu nakaalan liy nekk loo xamante ne nii lu dissuasif la mooy ne daa nekk daan boo xam ne day tax ñeneen ñi man cee jànge minallahi tukkee ci borom bi wallahu te borom bi azizun aji noota ak mooy ki noot hakimun mooy ki xereñ ay àtte te noonu la ko Seydina Umar ibn al-Khattab mooy discours bi mujjee def xutba bi mujjee def bi mu nekkee xalifa bi mu ko defee après lañ ko faat di fan yoo moom la doon leeral ci xadis boo xam ne mu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari bu gudd bu Mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhuma ak saxiixu imaamu Muslim ibnul Hajjaaj Seydina Omar rahmatullah alayhi wa radiya anhu di ko leeral ne damay bañ nit ñëw naan ne laayab raj mu nekkoon na ci téereb alquran bii bu alquran ñu ko doon jàng su ba suñu borom yëkkati njàng mi waaye àtte bi des yonent bi aleyhi salaatu salaam def na ko appliqué na ko am na ñoo xam ne moom moo leen xaañ ay xeer moo ko digle ñu xaañ leen ay xeer comme niñ koy gisee ci biir saar bi fii insha allahu taala ba ñu njaaloowee waaye it loolu am na yonent bi aleyhi na ko Seydina suñu ginnaaw damay bañ nag aji wax Seydina Omar a doon wax xutbaam bi mujjee def ci kaw minbaru yonent bi alayhi salaam saxaaba yépp yi ne woon jamonoom yépp toog di ko déglu ña fa newoon biir Medina muy xutba léegi mu ne damay bañ aji wax dem ba ci jamono gi biir jamono naan nag léegi loolu amatul laaya boobu naan naan rek mu amul ci ci téeréb yàlla bi te bu boobaa mooy ne loolu la doon bañ di ko leeral moom la naa Ubay di wax fii ne laaya la boo xam ne dafa nekkoon ci saar bii suuratul ahzaab suñu waroon moo ko yëkkati kon nag saar bi loolu la li dax nag mu wàcc mooy borom bi tabaaraka wa taala daf koo wàcce di wax ci wàllu xare boobu di al ahzaab waaye tamit di dàq li nga xamante ne di wax ci naafiq yi lor gi nga xam ne moom lañ doon lor ci seeni kàddoog seen yu ñaaw ak jam gi ñu doon jam yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye borom bi di leeral ci saar bii ni nga xam ne noonu la ñu war a wege yonent bi alayhi salaatu wassalaam noonu lañ war a fonke noonu lañ war a taxawe ci ay mbiram taxaw ci yoon wii mu fi teg di lislaam bi kon suñu borom tabaaraka wa taala di di di tàmbali mu ne bismillahi ci turu borom bi arrahmaani mi fees del la ngir mën lay tàmbalee arrahimi te yërmandeem yaatu mu ne yaa ayyuha nnabiyu ee yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ittaqillaha dollil ragal sa boroom wa taala wala tuti'il kaafiriina bul tabul topp yéeféri wal munaafiqiina ak naafiqii de inna allaha dëgg-dëgg boroom bi tabaraka wa taala kaana nekkoon na te du deñ di nekk aliman aji xamaakoon xakiman koo xamante ne mooy ko xereñ a yattee lii nii nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam est-ce que moom borom bi tabaraka wa taala mu naan ko ragalal yàlla mook ñun ñiñ naan ragalal yàlla benn la muku mooy ne moom moom ca njomboxtal ragal ndax borom bi tabaraka wa taala ay géejam kenn du ko kenn du ko kenn du ko jeexal moo tax boo loo ci gën nekk di gën a dugg mbir yi di gën a rafet waaye kenn du ko jote ndax borom bi mooy koo xam ne kenn manu koo jote ndax moo bi ko ragal ci perpétuel di ko ragal ngay ne waaye ñu ne kii moom àgg na foo xam ne boo déggee nit ñi naan diw àgg na ca yàlla lool waxin la waaye borom bi tabaaraka wa taala dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne kenn manu koo jote mooy ki nga xamante ne nii kenn manu koo xam ba peeg ko loolu manu la nekk loolu jaam manu koo am ak jaam boobu noonu man di doon waaye yaa ayyuhan nabiyyu ee yow yonente bi alayhi salaatu wassalaam yow mi ñu soloo ittaqillaaha mooy ragalal yàlla loolu da koy wax yonente bi alayhi salaatu wassalaam waaye surtout xeetam bu dee ne yonente bi alayhi salaatu wassalaam la borom bi naan ragalal yàlla kon amul keneen koo xam ne moom dañ naan ko ragalal yàlla tekk ci keneen ku dut moom loolu la kon nag mooy mbir yi nit buñ la nee ragalal moo tax nga naan ma ragalal yàlla na ngaa a wax ne kon a loolu lan moo ci nekk yow da war a nekk koo xamante ku woyof nga suñu borom royal alquran moom mi wax yonent bi alayhi salaatu salaam ittaqillah yooyu ragalal borom di tabaaraka wa taala moo yéen xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam comme li ma ko digal te yéen a tax surtout may wax ndax moom àgg na ci li nga xamante moom laa ko digal ndigal te du ci jóge tarfatal ayni waaye yéen topp leen di ragal borom bi tabaaraka wa di topp ay ndigalam tey sori li nga xam ne ay tereem te yàlla kese tax moom ni mu ko gërëme paa yéen ni ngeen ko gërëme loolu mooy taqillah mu ne kon wala tuti'il kaafiriin te bul topp yéefér yi lii nag moom boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim boo demee ci mufassiruuna yi yu bari dañuy nettali naan lii nii li tax mu wàcc mooy ne kii euh, Abu Sufyaan comme ni nga xamante ne noonu la ko ñoom al imaam al Maawardi rahmatullah alayhi daal di tudde ñoom al Waahidi boroom asbaabun nuzuul ak al imaam al Qushayri yu këne Abu Sufyaan ak ñoom Ikrima ibn Abi Jahl ndax jamono jii suuratu Ahzaab ndax xareb Ahzaab bi muy am moom dinañ ñëw ci loolu mooy buñ ci nekk di wax léegi kañ la ahzab aw ak loolu abu sufyan nag daal li ñëw moom ak ma di doomu abu jahlin yi nga xam ne temps yooyu ñoom ñoo jiite woon quraysh mook abu sufyan ndax ñoom abu jahlin faat nañ leen ca badar ak abul awar ñoon ñoo ñëw wàllu wàcc ci naafiq bu mag bi président naafiq yi Medina ci abdallah ibn ubay ibn salul daal di ñëw ne loolu ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la uhud am nag ñu daal di ñëw daal di dal ci moom après nag ñëw ngir wax ak moom moom naaféq bi ñu dem daal ci yonent bi alayhi salaatu salaam ngir wax ak moom mu bàyyi daal di wax seen yàlla yi daal Laat ak Uzza ak ñoom manaataaki isaafa ki naa'ila bañ daal di leen ŋàññati te tamit mu nangul leen ne ñoom it am nañ loo xam ne mën nañu ko ci ramu nit ñi li nga xam ne mooy nag di leen protégé nag ñoom yéeféer yi léegi nag biñ ñëwee Abdallah ibn Ubay daal di leen dalal après mu ànd ci Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh at-Tu'ma ibn Ubayriq ñu ñëwal yonent bi alayhi salaam te ñoom dañ doon wane ne jullit lañ biñ ñëwee Seydina Omar tëkku leen ne yéen lii ngeen di wax ne yonent bi alayhi salaam bàyyil ma faat ñii xoolal lii ñuy wax naan naan nanga nga na bàyyi di wax yàlla yéefér yi ñoom Abu Sufyaan ak la ak tamit mooy ñoom mën nañoo ràmm kenn loolu nag mooy waaye wax boobu noonu loolu dëgërul mooy nettali boobu noonu loolu wallahu taala alam mooy ne loolu nettali boobu de toute façon demewul noonu mooy dëgërul ndax amul sanad dañ koo nettali noonu te lépp loo xam ne amul càllal lu ñuy nettali loolu mooy sori na demee noonu te Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh mu ñu tudd fi ak ñeneen mooy loolu de façon dëgërul loolu waaye loolu mooy de toute façon amul càllale comme ni nga xamante ne nii noonu lañu ko xame wallahu ta'ala alam suñu boroom ne kon mu ne wattabi'ata na nga topp maa li nga xamante ne nii yuha ilayk moom la ñu wàcce ci yow min rabbika te tukkee ci sa boroom muy wahyu bi inna allaha dëgg-dëgg boroom bi tabaaraka wa taala kaanata du deñ di nekk bi ma taamaluuna ci xabiira ci li ngeen di jëf de ku ko dëñ kumpa la ko xam ku la mooy daal ñaari laay yi lenn lay wax mooy ne yow yonent bi alayhi salaatu salaam yéeféer yi ak naafiq yi seen li ñuy def seen plan yi ñuy teg ak tamit yiñ lay neexale bëgg nga topp leen tarfatal ayn bu leen topp ci dara te bu leen topp mooy mooy yow nekkal ci ragal yàlla gi nga ne doxel li ma la sant tey sori li nga xam ne moom laa la tere te yéefar yi bu leen topp ak nu man di demee tarfatal ayni waaw wala tarkanu comme la doon wax te suuratu Hud wala tarkanu ila alladhina zalamu bu leen jéng mukk alayhi salaatu wassalaam ila alladhina zalamu ci ñi nga ñi nga xam ne ñooy tooñkat yi bokkaalekat yi loolu lay wax fii rek lu mel noonu kon mu ne wa tawakkal te nga ci ñetteelu laay bi te na nga wàkkiirlu ala allahi ci borom bi tabaraka wa taala wa kafa billahi te doy na nag ci borom bi tabaraka wa taala dong wakiilan koo xam ne moom la ñuy wàkkiirlu wallahu taala